fa yaqulu al-imaamu al-xaafidu abu zakariya yaxya bnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi lbaabi alxaamisi ashar ba'da almi'atayn eh, walillahi alhamdu wal minna fi nga xam ne moom lañ newoon jamono yii yépp eh, di wax ci li nga xamante ne nii mooy suñu chapitre bi baabu fadli siwaaki wa xisaalil fitra bunt bi wax ngëneelu soccu ak li nga xam ne moo làmboo ak alfitra li nga xam ne naka jekk noonee la borom bi tabaraka wa taala daldi woon tëggee yenentaam yi alayhim alsalatu wassalaam ñu ne woon ci ñetti xadiis yi nga xamante ne nii euh, moom laal imaam jeexale woon bunt bi mu doon xadiis mille mu ne woon wa abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne woon mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi yal na borom bi tabaraka wa taala daal di kontaan ci moom te gërëm ko anna an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaal mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na alfitratu li nga xam ne mooy fitra xam su juróom la aw wala bokk mu ne xamsun juróom de min al fitra daa bokk ci fitra bi ci njëkk mu ne woon alxitaanu mooy xarafal mooy li nga xamante ne mooy am njong wala ab téegal wala li nga xamante ne mooy loolee circoncision ci arab bu dee ci jigéen l'excision bi ci tegu mu ne woon wal istihdaad muy wat karaw naq moo tax al imaam ci suuf ma noon al istihdaadu xalqu al aana wa huwa xalqu shaari alladi xawla al farj mu al istihdaad boobu nga dégg nag mooy xalqu al aana waaw mooy wat li nga xamante ne nii mooy karaw naq wa huwa ta mooy xalqu shaar mooy wat gi nga xam ne moom ngay wat eh, karaw gi nga xam ne moom moo nekk xawla sha xawlal farji moom moo wër li nga xam ne mooy pëy bi moo xam nag kookee góor la wala jigéen c'est la même chose amul benn différence mu ne kon ginnaaw al istihdaad ñett euh, euh, moo doon ñaareel bi ñetteel bi wa taqlimul azfar taqlimul azfar mooy lelli ay we lelli ay we ginnaaw loolu yenent may saasar tego wa nat fil ibit wa nat ful ibit mooy buddi karawu poqataan juróomeel bi mu ne woon wa qassu sharibi mooy wàññi li nga xamante ne moom mooy ay naanu moom la xamee ay moustache léegi kon ginnaaw loolu al imaam mu ne woon muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamul Buxaari waaye al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima bokkoon nañ ko solo al imaam ginnaaw gi mu tegoon ci beneen hadis muy hadis mill de cent quatre mu ne woon waan Aïshata mu ngi jële ci suñu yaay Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahaa wa maskanahaa amiin annahaa qaalat mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawul yàlla li de nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ne nee na lan la wax ashrun fukka ngi min al fitra daa bokk ci li nga xam ne borom bi naka jekk noonu la mooñe doomu aadama noonu la mooñe ñi gën a kawe ca ñoom muy al anbiya alayhim salaatu wassalaam mu njëkkee na xasu shaaribi mooy lelli non non wàññi wala wat selon ku nekk niñ ko tekkee woon ash-shaaribi muy naan wi waaw wàññi li nga xamante ne mooy naan wi mooy moustache ñaareel wa i'faa'u lihya ak bàyyi mu sëq li nga xamante ne nii mooy sikkim waaye mu daldi woon ciy teg wassiwaak ñetteel bi mu doon assiwaaku mooy soccu ginnaaw loolu mu daldi woon ciy teg alhamdulillah wastinshaqul ma mooy ñeenteel bi mooy farax ndeku bim ci tegoon ginnaaw bi mu ne woon waa qassu al azfar mooy leel gi gi nga xam ne moom la nit ki di leel yi li nga xam ne mooy ay woyom mu ne wa xaslul barajim juróom-ñaareel bi mooy raxas di raxas loxo yi fi nga xam ne moo am articulation fi baaraanu loxo yi di lemoo bu tàllalee loxoom al imaam ne woon al barajimu bil baa'il muwahhada wal jiim wa hiya uqadul asaabi' muy leeral baat boobu ni nga xam ne noonu lañ koy takke mu ne loolu mooy baraajim waaye mooy uqadul euh, euh, asaabi' mooy boo tàllalee sa loxo fi articulation yi fi nga xamante ne foofu la doon lemoo mu ne loolu mooy li nga xamante ne mooy al baraajim i'faa'ul lihya ba lañu romboon waxoon na wa i'faa'ul lihyati maanaahu la yaqussu minha shay'a maanaawam moo doon bu mu ci mooy eh, li nga xamante ne nii mooy bu mu ci woon wàññi dara waaw bu mu ci wàññi dere dara dara dara dara waaw ginnaaw gi mu daal di ciy teg kon ñu ngi woon ci waxaslul barajim juróom-ñaareel bi wa natful ibit waaw mooy wa natfu mooy buddi al ibit karawu pokataan mooy buddi ko loolu it gisoon nañu ko ma waaw accès buñ ci loolu nañ wax rek wa xalqul aana xalqul mooy wat li nga xamante ne mooy karaw naq comme ni nga xam ne noonu lañ ko tuddoon ci xadiis bële mu doon istihdaad wa intiqaasul ma juróom-ñeenteel bi intiqaasul ma mooy néewal ndox waaye loolu mooy raawi bi nag tekkeewu ko woon noonu comme ni nga xam ne noonu la ñu ko woon Euh, léegi euh, mu ne mu ne qaala raawi ki nga xam ne nag moo soloo xadiis bi nee na ah man nag am na benn affaire boo xam ne nag wóoratuma quoi <laughs> waaw mooy wanasiitul ashira li nga xam ne nag mooy euh, fukkeel bi nga xam ne moom la yonent bi saa saa lim man de fàtte naa ko waaw wax dëgg yàlla fàtte naa ko illa an takuna al madmada xanaa mu nekk madmada te madmada waxoon nañ la xaw ma sax lu tax imaamul xaafis boolewu ko ci woon te biñ doon def taxriij bi gisoon nañ ne xadiis Seydina Ammaar ibn Yaasir boobu bi muy tudd fitra yi boole woon na ci al madmada voilà comme ni ko imaamul xaafis ci boppam waxe woon mais bi muy compter quinze yi boolewu ko ci waaye ñun walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko voilà waxoon nañ la maanaam daa dëgërul fi moom waaye bu dee day recenser rek parce que du yëpp dëgër tamit yi nga xam ne ñoo ñëw ci loolu mooy madmada euh, amaana mënoon na ko ci boole euh, waaye walillahi alhamdu wal minna loolu euh, garaawul kon mu ne xanaa mu nekk al madmada man fàtte naa fukkeel bi mu ne qaala waki' mu ne al waki' imaam waki' rahimahullah nee na mu ne te moom wakee moomee boo xamul wa huwa ahadu ruwaati bokk na ci ñenn ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis bi lan la wax intiqaasul ma mu ne kaddu boobu nga dégg muy intiqaasul ma nag lii lay tekki mooy al istinja mooy boo demee ca wanag wa da ngay seetloo loolu sàkku seetlu cim ndox wala ay xeer wala la nga xam ne ñooy taxaw seen bërëb foofu am na lu ma bëggoon a préciser dee Euh, mooy bii gataa bi ñu génn da dama ko fàtte woon ne woon dama koy préciser gataa bi ñu génn mooy gisoon nañ waa jumhur ñi nga xam ne dañ ne woon il faut mu nekk ñett ñetti xeer euh, sauf xanafiya ak tamit nettali bi nga xam ne moom lañ jële ci imaamu Maalik que ne affaire bi l'essentiel mooy mu set voilà que ne euh, ñetti yooyu mu nekk ñetti yooyu yoo yoo yoo yoo xam ne moom ngay fomp ñetti fomp ba eh, imaam la imaamul Shaafi'i doon wax rahimahullah bu dee nit ki daa yor eh, xeer woo xam ne daa am ñetti coté waaw que ne dina baax ba ñu waxoon la ku mel ni ñoom eh, al imaam Ibnul Munzir daa bon wax jooju jàpp ko dara parce que daa jàpp ne comme que Yonent bi sallallahu ñett la wax ñetti xeer benn xeer moom ak lu mu am ay côté yu bari loolu de toute façon benn xeer la. waaw bam naan mu ngi mel ni jamra yi voilà jamra yi fii mu ne kenn du jël <laughs> juróom-ñaari xeer. yow nga jël xeer boo xam dañ naan am na ñetti côté kon nay représenter ñett mais bon moom <laughs> noonu la dàq mbir bi mais bon euh, comprendre nañ imaamu Shafi'i rahimahullah li taxoon muy wax mooy la xeer bu nekk ci euh, boo ko beree doon jëf comme que xeer bi am na ñetti yu ko def loolu lool la gise quoi euh, wallahu taala alam mooy loolu li ñu bëggoon wax mooy biñ ne papier toilette yi mooy bu boobaa ñoom dañ naan mën nga jël ñetti papier toilette minimum voilà mais bu boobaa lem biñ la doon wax mooy doo jël ñetti yëpp boo jëlee ñetti yëpp lemaloo mooy dina jafe nga fomp ñetti yoon voilà moo tax bu boobaa amaana kiy jënd euh, mu bo mu bàyyi xel euh, ñaata pli la papier toilette yi muy jënd waaw mooy parce que bu dee ñaari pli la mooy ñaari dañ coo teg benn këyit bu bu bu woyof tegaat ci beneen kese loolu boo maytuwul loolu bu sax loxo tooyee tuuti sax boo koy laal nga gis mu jàlla loolu taxul ñuy wax te loolu doo mooy liñ doon wax ne daa bokk ci condition istinja mooy la ngay koy defee la ngay daggee sobe boobee mu nekk loo xam ne au minimum dina rëgër dina mën a dindi loolu mais bu dee daan mooy nekk nga xam ne boo ko laalee mu tas ci kii loolu u ñuy wax voilà kon mooy loolu it ki aji ki jënd jullit bi muy xool ñaata pli la quatre pli moom moo gën mais bu dee euh, poosam mayu ko parce que moo gën a cher kon <laughs> waaye bu boobaa mooy benn bi il faut mu lem ko benn bi bu ko lebee lem boo xamante ne nii dina dëgër lool dañ lay wax mais boo jëmalee jël ñett yi lemadoo leen benn yoon ñoom dañuy ba pare fokk benn yoon bu baax après teg ne man def naa ñett ñoom dañ naan la non non non yonent saa salaam da ne ñett waaw ñetti la wax te yow dafoo ñett waaw mooy ñetti yooyu mooy ñetti pomp la war a doon <laughs> waaw kon loolu benn précision la woon boo xam ne ci wàllu istinja loolu bii weesu dama ne woon bu ñuy ubbi insha allahu taala. dañu koy jël waaye euh, euh, loolu euh, dañ ko dañ koy jàngi ci lii hmm? la ko naroon a fàtte waaye lii walillahi alhamdu wal minna mu ngi noonu léegi kon ginnaaw loolu kon mu ne kon loolu la woon mu ne intiqaasul ma mooy al istinja mu ne rawahu muslim imam muslim moo ko solo mu ne beneen bi bu mujj bi mille deux cent cinq mu ne woon wa an ibni umara mu ngi jële ci doomi umar ji hmm? radiyallahu taala anhu muy abdallah hmm? ibnu umar ibnu al-xattaab ah eh? moom radiyallahu anhuma mu ne an nabi di jële ci yonente mi alayhi salaatu wassalaam mu ne annahu qaala nee na ahfu shawarib mooy wàññi leen wala wat leen selon ku nekk ni nga ko sekkee ak shawarib naanu yi waaye mu ne ah, wa a'fu liha waaw te ngeen bàyyi nag li nga xamante ne nii mooy eh, seen sikkim yi ngeen bàyyi ko eh, eh, mu loolu waaw léegi nag ginnaaw loolu nag ñu ñëw nag ci fi nga xam ne moom la ñu yemoon mooy euh, mooy li nga xamante ne nii <laughs> mooy nag ñu ñëw ci suñu fitra yi nga xam ne moom la imaam al-Hafiz Ibn daal doon recensé mu doon quinze jiitoon nañu gis bi ci njëkkoon alxitaanu romboon na muy téegal muy xaratawal muy am njong ñaareel alistidaadu wat karaw nag romboon na ñetteel bi taqlimul asfar léeg ay we romboon na Eh, ñeenteel bi natful ibit buddi karaw koqataan rombon na xasu sheri bi nooy dagg wala wàññi ay naanu loolu wala wat rombon na al wudu juróom benneel bi muy siis njàpp rombon na al istinshaqu di sarax ndeku rombon na al istinsaru fiiru rombon na al istinjaawu neuf juróom ñeent rombon na asiwaku moom dix di fukk rombon na bu yàgg eh, ci buntu bi moom la njëkk woon onze ghuslu loolu jumaati muy sangu euh, li nga xamante ne nii mooy sangu ajuma loolu roboon na waxoon nañ la ko ñu jotaay bee ñu weesu infa ulli haadi douze moom lañ jeexaloon ci suñu jotaay bii ñu génn muy euh, euh, li nga xam ne mooy sëqal bàyyi karaw sikki mu daal di sëq léegi foofu noonu lenn dafa am yenn précision bu ñu bëggoon a di bala ñu jàll ci li nga xam ne mooy suñu kii bu bees bi mooy Eh, ci wàllu li nga xam ne moom lañ doon gis muy sëqal li nga xam ne mooy sikki mag atte yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju kële woon ne loolu comme li nga xam ne moom la imaam na Hazm waxoon alhamdulilah ne boroom xam yi dëppoo nañu ko ne dafa eh, dafa nekk loo xamante ne nii la tajuuzu mooy xalqul lihya ittafaqu ala anna xalqa jabi'ul lihya musla la tajuuz loolu moo ku la teere nit wala dagg dara ci nit moo yem loolu war voilà léegi kon te loolu mu mel noonu la Abul Hasan ibn al-Qattan al-Maliki wax ne wattafaqu ala anna halqa al-lihya musla la tajuz voilà mu ne dëppoo nañu tamit que ne mooy dëpp euh, wat li nga xam ne mooy sikkin loolu mu ngi mel ni nga dagg cër ci nit ki waaw loolu moom mooy li nga xamante ne nii mooy euh, yellul nit di ko def mooy dafa xaram la lu bëgg a wax te al Ibn Abdul tamit wax na ko ci at téereem boobu daal dinay wax euh, euh, wax ju mel nii wane ne loolu tamit euh, daa nekk loo xamante ne ni jaaduwul nit ki di ko def voilà mu ne yaxrumu wala yuxramu xalqul lihya waaw wax wax ba ne wa kaana nabi sallallahu alayhi wasallam kasiir ash-sha'r sha'r al-lihya voilà mu ne dafa xaraam nit ki di wat li nga xamante ne mooy karaw li nga xamante ne nii mooy sikkimam voilà loolu mooy li nga xam ne dafa leer kanta euh, gisoon nañu lu am am solo ci li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi doon wax euh, Shafi'i yi beneen luñ bëggoon a préciser mooy ñi nga xam ne dañ naan imaamu Shafi'i imaamu Shafi'i ci al umm comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax li mu yaxal da ne dafa xaram voilà moo tax ndax leen ci ci ci ci ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo naan dafa dafa dañ koo sib di utiliser baatu sib loolu euh, euh, euh, am ci ñoom ñoo xam ne dañ ne noonu pour pourquoi ngeen ne dafa dañ ko sib te imaamu Shafi'i suñu sëriñ bi ci boppam mu wax ci al umm ne loolu dafa xaram waaw xalqu lihyati xaram nan ngeen moo xam ne dañ koo sib ma wax waxoon naa la sib googu ñoom jubluwuñ ci sibu dara parce que quand bu doon dañ koo sib noonu rek comme niñ dégg sib doonuñ wax ne képp ku ko dagg yow da ngay joxe diya te loolu noonu ne da ngay joxe diya moom la euh, mooy mazhabu xanafiya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim naka noonu ak maalikee yi shafi'i yi rahmatullah alayhim sauf que liñ bëggoon def précision foofu mooy ñoom dafa am teqantal seen biir bu dee ne shafi'i ak xanaabila yi non xanafiya euh, yi xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne képp koo xam ne dafa wat sikk mu jàmbur wat ko am set kooku day joxe diya bu mat sëkk comme ku faatoon nit Shafi'i yeeg euh, Maliki Shafi'i rahmatullah dañ ne day joxe diya waaye dañuy xool benn ay ay ay ay ay euh, euh, ñu wóor ay ci juge yi mooy juge yi ñii ñuy atte atte ñoom ñooy xool lan la ñuy à près loo xam ne moom la waaji ah ñu maandu ñoo xam ne lan la ñuy xool daan boo xam ne moom la ñuy ci wàllu diya bi est dañuy gis ne mu joxe lépp wala ñu ne mu joxe un tiers wala deux tiers wala nangam ñoom ñoo koy xool voilà mais loolu ñoom dañ ne à condition que. waa ji bu ko watee ba mu ba ko watee dañoo xaar affaire bi mu wat ko wat boo xam ne affaire bi ñëwaatul waaw mooy saxaatul quoi <laughs> waaw <laughs> voilà mais bu ñëwaatee euh, dina am ay daan waaye euh, di euh, dina moom moom dinañ ko baal mais pas baal bàyyi ko mu dem de non dina am ay daan mais kenn du ko teg ne ko léegi nag joxel di yéen <laughs> kon mooy loolu quand même euh, nga ñëw borom xam-xam yi madaahibul arba'a yëpp ku nekk naan ci day joxe diya mais sauf que est-ce que day joxe diya bu mag bu mag sëkk Hanafi lay ne waaw ak Hanaabila yi rahmatullah alayhi Shafi'i Maliki Shafi'i ne dañuy xool benn euh, ay ay euh, ci juge yi ñi àttekat yi moom mooy xool waaw ñoo xam ne lan lañ jàpp ne daal moom lañ war a teg est-ce bi dañuy jël lépp duur ko waaji Eh, surtout bu dee affaire bi ñëwaatul saxaatul wala déet loolu nga bëgg ne ñooñu dañ ne garaawul loolu xawlu kadibin eh, wa zuurin wa buhtaan waaw même ni ngay déggee ñenn ñoo xamante ne dañuy fexe di wax lool di gëmloo nit ñi naan walla Shafi'i yi dañ ne loolu dara newu ci nee nañ boo ko watee dara newu ci loolu xawlu kadibin la. loolu waxu nar la gis nañ fi waxu ñoom imaamul Nawawi gis nañ fi waxu ñoom imaam al al al al al al Hafiz Ibn Hajar ñooñu kan moo gën a xam seen ngir ah? nga naan ngay wax waxi caaxaan yooyu ba pare di wax euh, naan yooyu yëpp ay affaire caaxaan la yoo xam ne yooyu dégg mais walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ a cheikh al éthiopie li nga xam ne loolu la ci waxoon rahimahullah ci façon neen waxu neen yooyu nga xam ne moom la gaa indi par benn benn alors que yonent bari saa saa wax lu leer joxe digal ahfu shawarib wa a'fu liha xaaliful mushrikiin wala xaaliful majuus yow nga bëgg ne loolu dara newu dañ naan la même yow loolu ngay wax te kadib la buñ supposé woon ngaw li nga wax sax dañ naan la waxu yeneen saa sal nañ war a jàpp wala waxu illaan fulaan wa illaan waxu yonent bay saasaam leer nañ léegi waxu kan la ñuy la ñuy kii te alors que basa waxoon nañ la Kisra loolu foog naa kuñ ko woon bii weesu bi nga xam ne Kisra ci la ko yonent bay saasaam daal di yónnee lettre am bi Kisra daal di koy xotti waaw waaw ba pare wax waxu ñàkk teggin naan ka nga xam ne moo ko toogal Misra eh, non non Yaman ah ñoom baanaam nañ dem nu mu gën a gaare indil ko kii nga xamante ne nii moo ko yónni am lettre non seulement muy muy bindub lettre tàmbale wu ko moom Kisra di Shahanshah Malikul Mulk muy njëkk a ba pare ndax yeneen saa yoo xam bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulih abdil wala nga ne min muhammadin abdillahi wa rasulih sallallahu alayhi wa sallam ila Kisra azimur rum waaw lettre bii mu ngi jóge ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne mooy kilifaay eh, eh, eh, ñi nga xamante ne ñooy kilifaay romain yi non kilifaay perse yi waaw aslim ah, tuubal di ko wocc yooyu Kisra bi mu gisee affaire bu mer daal di koy xotti waaye ba mu ñëwee xotti ko comme li <laughs> borom xilaas wax fa mazzaqa boobu dafa xatti li nga xam ne mooy mooy mooy këy euh, euh, bataaxalu yonent bay saa saam borom bi daal di xotti nguuram waaw moo tax tous lañ ci teg ñu daal di koy coup d'état waaw daal di koy jële foofu ray ko waaw ci lu gën a ñàng wal iyaazu billaah mooy moom gaayam yoon ni woon parce que majusi dee lañ doon def ñenn ñi teg ci saa meloon da doon wat bam set li nga xam ne mooy sikkim bi bàyyi naanu yi moustache yi wax naa la boo bëggee am Kisra moom photo Kisra daanaka boo bëggee xam en tout cas apparence am ni mu meloon xoolal les communistes waaw daanaka ñoo Kisra benn lañ mais am na ci ñoom ñoo xamante ne nii dañ doon bàyyi dañ doon wàññi seen sikkim yi dañ ko doon wàññi dañ doon wàññi sikkim yi mais naanu yi ñu bàyyi ko mu suq lool yonent bay sa sam nag tere loolu lépp waaw ne wuutelee nag ñoom mais bële moo gënoon a siiw mooy bi Kisra doon def moo tax basaam ba mu ñëwee ak kam àndaloon ñëw ci yonent way sa sa parce que Kisra ne ko demal nga nga xooku nga ëndil ma ko nu mu gën a gaaw noonu nga waxi caaxaan yooyu léegi basaam ñëw Medina bi mu agsee ak ki mu àndal bras droit wam bi nga xamante ne nii ah moom la àndaloon daal di ñëw ak moom fi nga xam ne mooy Medina ci yonent bay sa salaam yonent saa salaam gis na dañoo wat seen sikkim bàyyi seen naanu yonent saa salaam bugguleen waaw mu ne wayxakuma man man amarakuma bi hada ne leen way ayéeg ak toskare ñellal kan moo leen digal lii ñu naan rabbuna suñu borom moo ñu ko digal kan mooy seen borom ñu naan kisra mu ne ko wa mu ne leen waaye man nag sama borom ta hadis boobu cosaanam mu ngi ci sunanu al imam abu dawud taxoon nañ ci bu baax ci siira bi bi ñuy gis rasaa'il yi waaw mu ne ko kantaa man nag yi mu ne leen man sama borom moo ma digal may sëqal sama bàyyi sama sikki mu sëq tey wàññi samay naanu yow est jàpp nga ne am na benn jullit boo xam ne bëgg na bu ko yonent bari saa saam xooloon da koy wan gannaaw du ko bëgg a gis ñii xuuf seen sikkim yi di bàyyi seen naanu yi wala xuuf seen sikkim yi ak seen naanu yépp yow imagine nga yonent saa salaam yow bu doon dund nga ñëw gis ko mu gis ne noonu nga def du la xool loolu lan moo la ko jaral yaa muslim yow jullit bi ana lan moo la ko jaral am na lu la ko jaral addina jaral na la mais bu la neexee bu dee loolu la day lënt nga def est-ce àddina jar na daray àddina jar na boo ñëwoon yorente bay saa saa mi nga xam ne jullit bu ne mooy sa soppe ci yoon moo la war a gënal sa baay ak sa ndey ak sa sëriñ ñépp bu doon xam nga bu la ko gëmalul rek xamal na yow sa ngëm des na ak sa bopp borom bi roy leen yoo xam ne li bi yow ni nga mel ni ngay def di xuus sa sikki bi tous les jours wala tous les deux jours wala trois bam set rek waaye ku loo xuuf xuuf ku la gis xam ne am woon yow mii boroom sikki bi parce que affaire yi trace yi nga xam ne moom la sikki mii di feeñ day da c'est très xanaa nit ko xamul nit <laughs> waaye koo xool nii xam nga ki nga xam ne daa wax sikki moom ak ki nga xam ne moom noonu la ko yàlla binde daa nekk am rak koo xamante ne du am karaw sikki am nañu ko bëgg lool waaye yàlla bindu leen ñuy am sikkim man yàlla na ko ba xam ku jàmbaare waaye yàlla daa def karaw sikkim bokkul ci li am <laughs> waaw looloo dogalub yàlla ci moom waaw waaw ah, te kooku bu jëmmanoon a am bu gudd gudd wallahi loolu lay def ndax niñ sopp yonent xam ne rien que te Europe la ne ah <laughs> boo foo ko gis amul ay comme ni complexe yaa complexe yi boo nañu costume nañu nanga waxuñ la loolu dara da cee nekk de mais dañ la ñi nga xam ne dañoo complexe waaw <laughs> naa fi euh, ak al imam al hafiz euh, ibn hajar <laughs> al al maliki euh, sayyidi ismail al al al kanadi allah <laughs> mas naa ànd ak moom ne ko nañ dem fekk moom moo ñëwoon dafi doon ma benn salon bu amoon fii Orexpo Lyon <laughs> ci wàllu togg yeeg yooyu ndax moom ci loolu la yëngu waa jooju mu ne ma dafay nekk léegi nag ma bon comme que ba mu ko ba jógee Sénégal année 2000 yi laa ko mujj woon a gis ma ne ah loolu da occasion kon dinaa ñëw ñu ànd ba ànd fa ak al imam mais bañ demee <laughs> mais gars yooyu c'est que gis ñu nekk ñun kan la ñuy wax kaay ñëw ci salon ñun ñuy ñuy soloo comme moom ni mu soloo. nduyu ko def en tout cas ñu bari ci ñun. parce que on est des complexes à ni muy solo buy dem jàkka noonu la solo nekk ci biir salon bi ci loolu awee le problème loolu la jot lii lay solo jeex na yoneen saa sam nii la solo jàpp ne nii laay solo waaw nisfu saaq waaw tubay ji cap kii sa yeel ba diggu yeel ak solo kii dañ koy gis xam ne kii moom ñu bari ci ñun lenn surtout bu ñuy dajee gi tubaab ak yooyu ñuy faire les complexés lépp lu ñuy wan ne ñun ñuy julli la ñu daal di koy effacer wala yaa billah loolu l'islam la ko jar mais kooku moo tax biñ jógee noonu al imam biñ ne ci yoon bi ñuy ñibbi te gaa yi di julli yone nekk ñu fay kii de ñoom bi ñu waree julli ñoom ñoom ñoom sawaay amul ay fii ak fii dañ ne eh ah ñun des julli jot na moo mbokki arab yi ñu àndaloon <laughs> arab yi ñu àndaloon mais fee yi seen annaw si parce que dañoo war a julli seen yoon a ci newul ku nekkul sax loo xam ne day traversé léegi rek bi ñuy ñi bi <laughs> imaam ne wano gars yi nag sincèrement gars yi ñoom la seen dund neex ko <laughs> ñun gars yi a wax ma ne ko waxee eh c'est <laughs> nii te nii la ma samelaan Sénégal bañ fay ne nii la meloon waaw waaw ñu bari nag dañ ko doon dénigré di wax lu ne waaye nii la ma samel walillahi alhamdu wal waaw yàlla def na fin d'année deux mille quatre bii deux mille vingt quatre bii rek gis na jaar na fi waaw vite fait waaw ne damaa ñëw ngir ziyaare mbokk yi wër euh, moo tax manumaa dugg sax manumaa toog ci suuf laa ko fekk mu agsi ma ñëw ñu nuyoo noonu kii wax tuuti mu ne day jàllaat ma ko masha allah waaw kon mooy mais amul sikki moom koo ku amul moytu waaye ku sori naa suñu classe yi nga xam ne complexe ne yow est-ce jaral na la yow nit ki loo xam ne boo ko melee yonent bay saat saam en tout yow boo ñëwoon ci moom du la xool ñun ñii képp ku ñu te woon am nga ñi am sëriñ ñi am sëriñ buñ ne woon am na noo xam ne boo ko melee gis nga sëriñ bi boo demee di ko ziyaar bu la gisee da lay dàq devant tout le monde du la xool loo fa indi du ko nangoo jël wallahi dinañ moytu affaire boobu wallahi dinañ ko moytu du ñu xool sax même nee ne mën naa nekk ne loolu sax sharia bañu ko waaye bu nee bu xamee ne sëriñ bi bu melee noonu bu ko xool wallahi kenn ci ñun ci ku mu nekk ci ñun amoon sëriñ bu mu gëm dina fexe moytu mel noonu waa léegi lan ngay xalaat rasulu rabbil alamin waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ña nga xam ne ñoo defoon wat seen sikkim yi bàyyi seen moustache yi bañ ñëwee bëgguleen a xool